ñu gis bu bees bi topp ci suuratu najm muy at-tuur at-tuur nag mooy montagne ba nga xamante ne nii mu fola borom bi tabaaraka wa taala daldi woon wax ki nga xamante ne nii sayyiduna Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam muy fa nga xamante ne moom lañuy xame ci le mont Sinaï tuuri si muy tuuri Sinaa muy foofu la nga xam ne ba mu jógee ca fa la Seydina Shuayb ca Madyana doon ñibbi dem ba nga xam ne mooy Misra bi Égypte ba nga xam ne fa la ñëwoon ba nekk foofu mu gis fa luy leer ab tàkk-tàkk luy leer mu ne waa këraman njaboot ji toog leen fii ngeen xaar ma inni anastu naara ndax man kat siin naa loo xam ne safara soo xam ne amaana ak yem leen wax yit ni man faa jële lu ñu loo léegi ba mu fa demee nag fa la dégg bi tabaaraka wa taala wax moom foofale ci montagne boobu nag moom lay mu lay lay moom lu tudde li nga xam ne mooy saar bi nga xam ne mooy tuuru siina mu kon wa tuur loolu benn wax la mooy bi gën a siiw ci li mufassiruuna yi am na yeneeni wax nag ci wa tuur bi waaye dañ ci yem ci loolu walillahi alhamdu wal minna saar bii nag saar la boo xam ne mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima suñu boroom mu ngi ko wàcc fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama foofu la wàcc te bokk na ci li nga xamante ne nii saar la boo xam ne yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi léeg-léeg bu doon julli timis da ko doon jàng muy saar bii di suuratu tuur comme ni nga xamante ne ni noonu lañ ko jële ci yaay ummu binti binti Zaabir Rakb radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nekkoon soxna ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaye jële nañ ko fi sayyidina Jubayr ibn Mut'im ibn Adi radiyallahu anhu moom taalibe la woon ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nga xam ne keroog bi nga xam ne ci la prisonnier Badar yi bi xare Badar amee ñu jàpp leen moom moom Seydina Jubayr ki la dégg ci foofu la ci Medina fekk mu ñëw fa dégg yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di julli timis di jàng suuratu Tuur comme ni mu newee ci saxiixayni nee na bi mu àggee ci biir saari fi muy wax naan am xuliqu min gayri shay'in am humul xaaliquun fi nga xam ne ci la boroom bi di wax ci biir saar bi naan mu ñoom yéefaru kuffaaru Quraysh yi ñoom ñoom dañ leen a bind ci dara wala boog ñoom ñooy bindaa ñoom ñooy ñi bind nee na tuutee def sama xol bi naaw tellement ni ma tiite woon man Jubayr ibn Mut'im te yéeféer la woon bu jóge woon Makka ñëw foofale fekk ci ñuy jàppoon ci prisonnier Badar ngir libérer sa fa ay mbokkam kon nag saar bi kon loolu la Makka la wàcc zaadaha llahu tashrifan wa takrima suñu boroom tabaraka wa taala di tàmbali mu ne bismillahi arrahmani irrahim mu ne kon ci turu ki nga xam ne mooy arrahman di boroom bi fees del la yërmande lay tàmbale arrahim te yërmande yaatu mu ne wa tuur maa ngi waat ci montagne boo bële di tuuru siina di tuur nga xam ne mu ngi nekk fële ca sinaay bi foofale ca Égypte foofale la nekk noon le wa kitaabin mastuur waaye it borom bi mooy moom lu ko neex lay waat borom bi mooy ki nga xam ne ci mbindeefam yi lu ko ci neex lay waat alors que mbindeef yi kenn amul droit comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi bu fi kenn di waate seen bàyyeet yooyu de loolu la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon wax sahaabaan yi te moom la ñu wax ñun ñëpp mooy kuy waat waatal ci yàlla wala nga noppi borom bi nag moom bu ko neexee waat ci li mu bindu ci lu ko neex loolu moom ndax ñun suñu ko waat day seede loo te borom bi mooy ki nga xam ne moo seede moo xam li xew moo tax la ñuy waatee faatu ngir seedeloo mbindeef yi këne wax noonu la mu ne kon kitaabin mastuur mu ngi waati ci téere bi nga xam ne dañu koo rëdd dañu ko bind muy alquran jii nga xam ne moom lañ bind ci këyit yi ñu yor waaye moom lañ bind ca lawhul mahfuz borom bi tabaraka wa taala ci ci taabal boobu li nga xamante ne nii ci la lépp ne moo fële it bind nañ fa alquran ji de suñu borom a ngi wàcc lool ne mu ne alquran jooju fii raqim manshuur mu ngi ci ay këyit ci yoo xamante ne nii ay der yoo xam ne ay këyit parchemé yoo xam ne lañuy bind manshuur yu Canaari nga xam ne ci lañ doon bind yi nga xamante ne ci la ñuy bind moom lañ doon bind di parfumé yi lañ doon bind li ñu waroon a bind wal baytul maamur suñ mujj waroon it di waat ci beneen bindee boo xamante ne mooy al baytul maamuur muy kaaba gi nga xam ne moo nekk ci juróom ñaareelu asamaan xam nga kaaba gi ñu am ci suuf muy kaaba gi nekk bay makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dafa am kaaba goo xam ne ci juróom ñaareelu asamaan la nekk comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam leerale keroog ci xew-xew li nga xam ne mooy al isra ci wal mi'raj ci rañaanam boobu mu defoon salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lay wax ne maag Seydina Jibril alayhi salaam mu ñu dem ba juróom-ñaareelu asamaan bi septième asamaan Seydina Jibril alayhi salaam daal di yëglu ñu ne ko koo kan la mu ne leen man la Jibril ñu ne ko koo àndal mu ne man de Muhammad laa àndal alayhi salaatu wassalaam mu ne ndax moom yebal nañ ko ngir mu man see ñëw dafa jot heure bi mu fi waroon a ñëw mu ne leen waaw ñu ubbil ko nee boo fa duggee maa fa gis góor goo xamante ne ni moom dafa toog wéeru ci Maamuur muy sayyidina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu ngi bi nga xam ne moo nekk ci kaw juróom ñaareelu asamaan daal di ci wéeru daal di moom sayyidina Ibrahim al-Xaliilu wassalaam loolu mooy baytul Maamuur yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na juróom ñaar soixante dix mille ci ay malaaka ñoo koy wër bés bu nekk te ku ko wër doo ko wëraat ngir wan la wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu kenn xamul sa soldaari borom ni ñu toll mbindeefu borom yi nga xam ne booy na bu ci nekk man laa rajaxe doomu aadama ak jinne yu bari yoo xam ne kenn manu koo xam muy juróom ñaar juróom ñaari eh, li nga xamante ne nii junni juróom-ñaar fukki junni juróom-ñaar fukki junni mooy soixante-dix mille bu dee samay wolof leer na soixante-dix mille malaaka yoo xamante ne nii bés bu nekk ñu wër ko comme ni ñuy wëri kaaba gi te ku ko xasa wër doo ko wëraat loolu mooy bés bu ne noonu lay demee loolu mooy al baytul ma'mur nga gis ne Seydina Ibrahim alayhi salaam mi nga xam ne bi kaaba gi nekk ci suuf moom moo ko fi defoon suñu borom terale ko yóbbu ko bi mu génnee àddina mu yóbbu ko ca kaaba nga nekk daanu bu doon daanu ci kaaba bi ni mu mel noonu lay daanoo ci kawam tellement mooy ñoo bokku suñu li ñu jubloo benn la mooy bu doon wadd ci kaw kaaba bi lay daanu suñu borom teralee ko ko mu nekk foofu fële daal di ci wéeru moom Seydina Ibrahimul Xalil alayhi salaatu wassalaam suñu borom kon di wàcc néeg boobale al-Ma'mur nga xam ne dañ koy dundal saa su ne am na nag ci borom xam-xam yi ko mel ne al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullahi alayhi mu ne mooy gaa mooy kaaba gi waaye li dina dëgër mooy liñ la wax léegi nii de mu ne wa saqfil marfuu maa ngi waat ba léegi man borom bi ci téeg bi nga xam ne maa ko yëgati muy asamaan si nga xam ne moo ko yëgati ci loo xam ne amul ay keno yu ñuy gis wal bahril masjuur suñu borom ne maa ngi waati ci géej bi nga xamante ni nii dafa fees dell di tàkk gisoon nañu waa gisoon nañu ci saar gisoon nga xamante ne ci la doon wax naan wa idal bihaaru sujjirat ci suuratu idal shamsu kuwirat bi nga xam ne ci la asam géej gi di tàkke lépp nekk nekk ak taal nekk loo xam ne safara su fees del moom lay wax nii ne wal bahril masjuur maa ngi wàcc ci géej googu nga xam ne bu yawmal qiyaama da géej gi day fees del ak safara fépp nekk li nga xam ne ab taal lay tàkk tàkk fëlay doon mel ni borom bi ñu ne ko moo borom bi lu tax ngay waat mu ne inna azaba rabbika la waaqi' wat naa ne sa mbugalu borom la waaqi' luy dal yéefér yi kenn manu koo fekk comme ni mu waxoon ci nañ ko mu mel nii inna dëgg-dëgg azaaba rabbika sa mbugalu borom li nga xam ne moom la bind ci yéefér ku dee fii ba nekk yéefér kenn manu law muusa ka waane ba ko yow mbugalu borom bi du la dal maa lahu min daafi' mu ne amul dara loo xamante ni moo koy gañ repousser ko tax ba moom dal ci yéefér yi de buñ faatoo ci ni ci kéefér yow ma lay xew borom bi mu ne yow mu bés ba nga xamante ni tamuuru samaa'u mawra ci la asamaan si di yëngatoo yëngatu bu mag googu mooy ila samaa'u shaqqat bu asamaan si di xotteeku du xar di taj di toj mooy noon yëngatu boobu mu yëngatu mu ne mooy bés boobu la de wata fiirul jibaaru sayra di gis montagne yi di yëngatu di daw nga comme ne dara la woo yee tamurru marra saxaab comme li mu waxoon ca saar yoo yële ne moom day daw doo ko gisee muy buuje nga comme ne lii dara dañuy mujj nekk dóom nekk li nga xam ne poussière daal di maasaloog suuf si de fa waylun mu ne nag xur fa waylun kuk fa waylun xur wuy biir bëri ca biir safara wa waylun malheur yawma bu keroogee lil mukaddibiina ñeel na ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñu doon weddi bés bii doon weddi sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne alladina gaa yooyu mooy ñi nga xam ne hum ñoom fii xawdi yal'abuuna dañoo nekk rek ci bi di xuus ci ay mboosóor di fo rek moom mooy ne di mooy seen yoon newul sax bind nañ leen ngir ñu jaamu yàlla ak yooyu du ñu bàyyi sax seen xel mu ngi mel ni rek gis nga yéeféeru occidentaux yeeg ci wolof yeeg fépp foo gisum yéeféer noonu la mel mooy moom day jàpp ne ñoom daal daa nekk ci àddina bi ngir boppam daal moo tax mbugal mu ne mën na leen a dal moo tax ay coronavirus ki ñu xamul